ñu ngi woon ba léegi ci xew-xewu umratul Hudaybiya jeexaloon nañu li nga xam ne mooy nettali bi gisoon nañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu dëppee te mujjul dugg Makka li anna Qurayshan mana'athu ad-duxuul ndax waa Quraysh ci boppam ñoo dox digganteem ak mu daldi dugg fi nga xamante ne mooy kaaba gi zaadaha llahu tashrifan wa takriman mooy ci jàkk ji laa bëgg wax pa dugg ci biir néeg boobu noonu ci biir lu ron lu kaare loolu gisoon nañ ne bi mu delloo ci yoon bi ci la suuratul fatxi wàcc ñu laaj ko ne ko afathun hada mu ne naam lii ndax li yëpp ubbi la mu ne waawow te loolu dinañ ci ñëw incha allah ci njàngat yi dinañ ci ñëwaat ci bu ñuy gis ngëneelu waa hadhihi al bay'a di bay'atu ridwaan bi ñu gisoon muy ngëneelu ñi nga xam ne ñoo jaayante woon te fekke woon Xudaybiya ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ñoom seede yi ñu def ci bés boo bële ak xew-xew boo bële kon gisoon nañ ne kon accords yi points yi bi nga xam ne moo newoon en application te ñu gisoon ko ci ñoom Abu Basir Utba ibn Asiid radiyallahu ak ki nga xam ne mooy Abu Jandal ibn Suhayl nga xam ne ñoom ginnaaw gi Abu Jandal moom njëkkoon na fexe rëcc ba baayam di bind accords yi ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye dafa fexe waat rëccaat moom Abu jëndal fekk abu basir mi nga xam ne ba mu rëccee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waa yónnee mu delloo leen far mu rey ca yoon wa kenn ki nga xam ne bokkoon na ci ñu ko doon jëlsi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon wax la mu waxoon waylu ummi misaara xarb law kaana maahu ahad nit ñi dégg loolu daldi dem moom mu dem de ah ne yonent bi alayhi salaatu salaam yow daal matal nga li nga doxante woon ak sa di la nga joxante woon sa kàddoog ñoom buur yàlla nag moo ma rëccal waaw moom nag mu daldi dem ca riwaay imaam al Buxaari bi ci fi nga xam ne mooy siifal bax imaam Ibn Isaaq nee foofu al-Anis même bërëb bi la foofu mu daldi fay nekk ñañ doon mbugal Makka yi dégg wax joo jële yonent bi alayhi salaatu wa ne law kaana lahu ahad ay bu amoon ku nekk ak moom mu nekk zone tampon newatul ci territoire yu ñi newul ci territoire yu ñu daal di fay bari dootuñ déggati benn caravane bu jóge Quraysh dem Sham lu dul ñu song ko dagg ko rey ña ca ne jël alal ji te bokkoon na ña ko fekkoon foofu moom Abu Basir comme li riwaay imaam al buxaari bi wax ci baabu shuruuti fi ljihaad wal musaalaxati ma ahlil xarbi wa kitaabati shuruut mu ne woon bokk na ci ñoon wa yanfalitu minhum abu jandal ibn suhayl fa laxiqa bi abi basir mu ne abu jandal rëccaat comme nam rëcce woon xudaybiya dal di dem ci abu basir ñu ne fa mbooloo loolu gisoon nañ ko ba gisoon seen tarjama ñoom ñaar walillaahi alhamdu wal minna léegi nag benn volet moo ñu dese woon bala ñuy dugg ci incha allah njàngat yi ak li nga xam ne mooy tafsiru suuratu saar bi wàcc ci xew-xew bii di suuratul fath comme niñ ko waxe woon te loolu annoncé woon nañ ko ci bi ñuy jeexal jataay bii ñu génn mooy waa léegi accord yi nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nañ muy delloo góor ñi waa mais jigéen ñi ci lañu walla déet ah ndax gis nañ delloo gim delloo Abu Basir ba waa Quraysh yónnee mu delloo ñu ñëw mu ne ko ah Abu Basir ci riwaa imaam Ibn Sa'd bi xam nga li dox suñu digganteeg ñii loolu umpale woone ñu nag ñii di waa Quraysh dafa am loo xam ne moo dox suñu diggante day accord kon nag ni ngay def mooy muñal buur yàlla dina la jàppale ak ñi néew doole dina la utal pajok aajo dina la utal usi mu daldi leen delloo laaj bi moo doon waa jigéen ñi ci lañu wëlla déet mooy est-ce que jigéen joo xam ne ci accord yi jigéen bu jóge Quraysh ci waa Makka ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne dafa tuub si waa mais est-ce kooku dañ koy delloo ah loolu nag lañuy gis ni loolu noonu ndax euh, li indi wax ji mooy accord bi leer na li waxoon mooy accord bi bokkoon na te bindoon ko entre Suhayl ak entre jullit ak Suhayl ibn Amr mi fi toogaloon waa Quraysh àndoon ak ñoom Mikraz ak ñeneen bin Hafsin moo doon këne képp koo xam ne ci Quraysh la bokk jóge Quraysh ñëw ci yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam radatahu ilayna ñu koy delloo fekk amu ci ndigalu waliyoom mooy tuteuram kilifaam waaye ku jóge ci yow daal di ñëw ci ñun kenn du la ko delloo voilà waaye gisoon nañu benn affaire mooy ci qissatu Abu Basir bi que ne waa Quraysh accord bi defaraat nañu ndax biñ gisee ni lii menace la boo xam ne ndax Quraysh reposait l'économie de Quraysh reposait principalement sur le commerce li fi qurayshin ilaafihim rihlata shitaa'i was-sayf voilà mooy ñoom loolu ñu miinoon di ko def nga xam ne moo doon seen seenum seen seen économie ci la reposé woon moo doon doxal marché yi moo doon doxal économie bi moo doon rihlata shitaa'i was-sayf muy voyage yi ñu doon def ci noor bi ak ci nawet bi te bi gënoon a rëy bu ñu doon def mooy bi ñu doon dem Sham ak bi ñu doon dem Yaman mais bi dëñ mooy yoonu Sham bi moo ëppoon foofu moo gënoon a dox léegi nag mu ñu gis Abu Basir ak ñim àndal di leen kar saa su ñu daldi bindu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci ni mu gën gaawe ngir ah léegi nag kon na bàyyi di def loo na na na ku ñëwati gisoon nañ ñoom dañu yónni ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam tunaashiduhu allah war rahim di ko dagaan buur yàlla mbokkoo nga mbokk lama arsala que bu mu yónneeti kenn ku jógeeti ci ñun Quraysh ne dalaa gëm ba dem waaye waaye ñu ngi lay dagaan yow yonent bi alayhi salaatu ngir yàlla ak mbokkoo gi dox suñu diggante lama arsala bul yónni kenn bu ko delloo faman ataahu fa huwa fi dikkati foofu rek ku ñëwati Medina jóge Makka rek kooku amin mooy nekk na sécurité téyel léegi accord ñun ñoo ko bindoon ñoo waxoon ñu bind ko ñun ñoo ñëwaat ne léegi nañu ko dindi mooy accord bilatéral la léegi yonent bi alei satu salaam jullit ñi loolu gis nga problème bu réy bi mu indi woon seen biir mooy ne bu ñu sañoon loolu accord bi du ñu bind lii mais comme que lii la te yonent bi alei satu salaam waxoon na tey duñ ma laaj dara lu lu ñuy màggale xormaay bayt bi lu dul li naa leen ko jox mu jox leen ko ndax jàmm lay indi kon kay bu waa Quraysh ñi bindoon loolu nga xam ne jullit ñi mer giñ ci meroon dem ba biir seen biir ne léegi nañ ko dindi jullit ñi duñ def lu dul d'accord waaye léegi dafa am beneen affaire bu des mooy avant mooy mooy ndax histoire Abu Basir bi radiyallahu waxoon naa la ne xam nga lii du benn bés la xew mooy doo gi mooy du benn bés du benn bés ci la ci yonent bi alayhi salaatu salaam Makka yónnee ñu ko delloo après ñu delloo ko ci jour bi waa ci même bés bi ay nit ñu nekkoon Quraysh ay jullit ñu ñu doon buggal yëg li yonent bi alayhi wax ne law kaana maahu ay bu amoon ku nekk ak moom ba mu dawee. ndax xamoon na ne bu fi desee ñe bu Quraysh di yónniwaan ñeneen yonent mi alei di ko delloo léegi ngir bañ lool mu dem zone tampon siiful bahr toog foofu waaw gaa yi dégg ko di jóge fële di ñëw di jóge Quraysh di ñëw foofu bañu mat 70 ci riwaa imaam ibn Sa'd bi ci riwaa imaam al-Bukhari bi isaaba am mbooloo mu takku léegi ñu def caravane bu ñu déggati waa Quraysh agressé leen nangu leen rey liñ yor jël seen alal loolu du benn bés du benn weer la xew entre temps nag dafa am benn kii voilà mooy kon loolu lu yàgg lay doon mooy question wu jigéen ñi est-ce que ñoom buñ ñëwee dañ leen doon delloo wala de dañ leen ndax accord dana ku jóge fee dangay xam ne bi loolu amee. comme li imaam al Buxaari rahmatullah alayhi wax mooy même riwaaye biñ gisoon rek bi nekk ci kitaabu shuruut biñ la tuddal sànq baabu shuruuti fil jihaad wal musaalahati ma maa ahlil harbi wa kitaabati shuruut indi na ko nag ci bunt yu baree baree bëri moom imaam Buxaari indi na ko ci ay bunt yu bëri euh, même ci kitaabu shuruut premier xadiis bi mu indi wax na ci question wu jigéen ñi ndax dañ leen di delloo wala déet ci premier bunt bi ci kitaabu shurut baabu maa yajuuzu min ash-shurut fi l islaam wal ahkaam wal mubaayaa mu ne bunt bi nga xam ne ci la def ci li nga xam ne yajuuzu moo mën a nekk min ash-shurut ci ay charte ndax du n'importe quelle charte loolu gisoon nañ ko ca xaadisatu barira radiyallahu an gisoon nañu kullu shartin laysa fi fi kitaabillah fa huwa baatil walaw balagha mi'at shart li yonent bi alayhi salaatu wasallam waxoon bépp charte boo xam ne nekkul ci téerew yàlla bi dafa wuteeg moom loolu neen la même bu dee dafa mat cent cent charte yoo xam ne dafa wuteeg li ci téerew yàlla bi ça ne veut rien dire ça ne moom ñàkkoon ko ñoo yem voilà mooy ci bunt boobu nag fil islaam li mën a nekk ci ay charte ak ci àtte yi ak jaayante voilà ci buntu bopp xadiis bi mu njëkk indi da doon wax ci lii nga xam ne muy même càllale bi bu ñoom Seydina imaam az-Zuhri mu jële ci Seydina Urwa mu jële ko ci Marwan ak al-Miswar Maxrama ci bunt boobu nag an asxaabi rasulillah yuxbiraani an asxaabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam léegi mooy léegi mu ne ci bunt boobu li ñu nettali kon imaam al Buxaari rahmatullah aley ñu tontu suñu fii ñuy nettali ba ci biir mu ne wa jaa'atil mu'minaat mooy xadiis bi al Miswar ibn Maxrama ak Marwaan ibn al Hakam an asxaabi rasulillah ñooy nottali di jële ci lenn ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne wa ja'atil mu'minaat mooy dafa tudd accords yi defoon ak Suhayl ibn Amr après léegi biñ demee ba yonent ma salsal ñi bi mais après après wa ja'atil mu'minaatu muhaajiraatin léegi nag jullit ñi euh, daldi wa ja'atil mu'minaat way ngëm yàlla yii daldi ñëw fan ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jóge Makka ñëw Medina ngir gàddaay si muhaajiraatin seen xaal nekk ñoo xam ne dañu gàddaay si ngir jóge Makka ñëw Medinatul Munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne te bokk na ci ñooñu mu ne wa kaanat ummu kalthum bintu uqba ibn abi mu'ayt mimman xaraja ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yawma idin mu ne bokk na ci jigéen ñooñu daldi woon jóge Makka ci période hudna bi hudna mooy trêve hudna ci arab mooy trêve ci français mooy euh, jàmmoo voilà ñoo xam ne ci xeex lañ dëkkoon léegi ñu def ay waxtaan ba juboo ne léegi dañuy wéer ngànnaay yi jamono yu wéer ngànnaay yi lañ nekk armistice <laughs> armistice soog naa suba la de 11 novembre <laughs> waaw am na tudde mbedd mi fii boulevard du 11 novembre fii ci Villeurbanne lay sant am na armistice première guerre mondiale la woon waaw armistice bu ma juumul mooy ñu wéer ngànnaay yi nag accords yañ defoon nazi ya maanaam nazi déedéet bi guerre mondiale euh, Allemagne capitulation de l'Allemagne de l'Allemagne nazi uh-huh. lo voilà loolu mooy wéer ngànnaay yi jamonoy wéer ngànnaay yi am ay jigéen yoo xam ne dañu jóge yu gëm yàlla jóge fan euh, Quraysh ñëw ci yonent bi alayhi salaatu ngir gàddaay si mu ne nag fa jaa ahluha mu ne wa kaanat bokkoon na ummu kalsuum ndaw suñu naan ummu kalsuum bint uqba ibn abi mu'ayt ummu kalsuum la tuddoon di doomi ko ñuy wax Uqba ibn Abi Mu'ayt Fakrish est-ce que yaa ngi fàttale ku Uqba ibn Abi Mu'ayt yàlla Allah bokkoon na ci ñi gënoon ci kuffaaru Quraysh yi voilà moo xojoon yonent bi alayhi salaatu salaam comme nañ gisoon ci xadiis Sahih Imaam Buxaari boobu imaam Ibn Abdallah Ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma mu ne gis na yonent bi alayhi salaatu salaam benn jour mooy bi ko mu waajee ko xojoon ba kaadat anfaasuhu taxul tuutee des bakkan bi des fa xoj ko ba Seydina Abu Bakar fekk ko fa radiyallahu anhu xëcc ko sànni ko ne ko ndax dangeen di rey nit koo xam ne danay rabbi yàlla léegi moom nag ndeysaan xoolal buur yàlla mooy génne ku baax mooy génne lu baax ci lu nëpp Uqba mii moos bokk ci kuffaar yi nga xam ne maatoo kuffaar yi ginoon a yées ginoon a tar mbugal ci jullit ñi ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam doomam bu jigéen di Ummu Kalsuum bokkoon ci way ngëm yàlla yi nga xam ne Makka lañ newoon waaye bi trêve bi trêve bi amee nag mu jóge foofu bokk ci jigéen ñi jóge Makka di ñëw Medina ngir gàddaay si mu ne fa jaa ahluha yasaluuna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam an yarji'aha ilayhim léegi ah ay ñoñam ay ñoñam daldi yónnee ci yonent bi alayhi salaatu salaam comme ni ñu defoon Abu Basir ni demee ni ko waa Banu Zuhra def yónnee ñaari nit ñoom Axnas ibn Shariq yónnee ñaari nit ñu dem ngir jëli ko ëndiwaat ko fii mu jóge waaw ndax loolu la accord yi léegi nag ay ñoñam daldi yónnee ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen ne ko ngir nga daldi ñuy ëndil ki nga xam ne mooy Uqba non al euh, kii Umm Kalsum ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt waaw moo tax ci riwaay imaam ibn Isaaq bi dane wa haajarat li ñu wax sànk mooy riwaay imaamul Buxaari bi nekk ci kitaabu shuruut première bunt bi premier xadiis bi mu indi ci kitaabu shuruut mooy bi ñu la wax sànk dinañ ci ñëwaat imaam Kantaa imaam ibn Isaaq dane wa haajarat ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallama ummu kalthum bintu uqba ibn abi mu'ayt fi tilka al mudda fa xaraja axawaaha umaara wal waliid ibn uqba hatta qadima ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yas'alaanihi an yaruddahaa alayhimaa bil ahdi alladhii baynahu wa bayna Qurayshin fil Hudaybiyya. imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi ca riwaayam bi mu ne wa haajarat mu bopp mu daal di gàddaay jëm ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Umm Kalsuum bint Uqba ibn Abi Mu'ayt fii tilkal mudda. ci période trêve bi léegi mu ne fa xaraja axu axawaaha ñaari frère am daldi génn ngir dem ci ñu dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom ñaar ñooñam Umaara ak al ñoom ñaar ñépp ay frère ndaw si lañ ñoom ñaar ñépp Uqba ibn Abi Mu'ayt moo leen jur Umaara ak al ñu ànd ngir dem jëli seen sœur dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñu agsi Medina yasalaanihi ñu ñëw nag ne yonent bi alayhi salaatu salaam di ko laaj ne ko nag li ñuy nekkoon tànk yi mooy nga delloo ñu suñu sœur bii te nag ñu ngi ko teg ci kaw accord bi nga xam ne moo dox suñu digganteeg yow mu leeroon nañ que ni képp koo xamante ni dafa jóge ci Quraysh ñëw ci yéen na ngeen ko jël lii moom lii moom day leer day leeral benn affaire mooy ne lii avant avant ñuy abroger affaire boobu la avant Abu Basir di en tout cas mooy avant yonent bi aleyhi salaatu salaam waa Quraysh di nangu ne léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam ku ñëwaati ci ci yógeete Quraysh ñëw ci yow léegi té téye ko ndax mënaas ak ray gi ñuy ray seen nit ñi ci yoonu caravane yi te boobu ba léegi seen commerce doxul lii moom avant la woon c'est sûr ndax biñ ñëwee dañ ne ko euh, euh, euh, yonent delloo ñu suñu sër bil ahdi alladhi baynahu wa bayna Quraysh ndax lan ndax accords yi doxoon suñu digganteeg yow ak waa Quraysh waa léegi est-ce que yonent mi alei satu salaam delloo na leen ko ah ci riwaa imaam al bi mu ne falam yarjiha ilayhim ba ñëwee di ko laaj joxu leen ko delloowu leen ko ndax lan ndax buur yàlla moo wàcce fiihim fiihim na ci ñoom jigéen ñooñu ci ñoom jigéen ñooñu aaya 10 ci suuratul Mumtahina dañuy wax mumtaxina dañuy wax mumtaxana suuratul mumtaxina wala suuratul mumtaxana suñu boroom moo fa wàcce aaya boo xam ne dafa préciser ne jigéen ñi bokkuñ ci mooy fi muy wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhal ladhiina aamanuu idhaa jaa'akumul mu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhunna allahu aclamu bi iimaanihin fa in calimtumuuhunna mu'minaatin falaa tarjicuuhunna ilal kuffaar laa hunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahun wa aatuuhunna maa anfaqu wa aatuuhum maa anfaqu wala junaaha alaykum an tankixuuhunna ida aataytumuuhunna ujuurahunna wala tumsikuu bi'isami al-kawaafiri was'aluu maa anfaqtum walyasaluu maa anfaquu daalikum xukmu llahi yaxkumu baynakum wallahu aliimun xakiim ak wa in ak aay bi ci tog wa in faatakum shay'un min azwaajikum ila al-kuffaar fa aaqabtum fa aatu alladina dahabat azwaajuhum mithla ma anfaqu wattaqu allah alladi antum bihi muminuun bi nga xamante ne nii euh, ba fin wu aaya bi ah ba fin wu saar boobu mooy depuis boobu mooy dernier aaya bi deux derniers yi versets yi yaa ayyuhan ladhi yaa ayyuhan nabi idha jaaka al-mu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bibuhtaanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa laa ya'siinaka fii ma'ruufin fabaayi'hunna wastaghfir lahunna allah inna allaha ghafuurun rahiim suñu boroom dafa wàcc lu tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam delloowu leen ko riwaay imaam al Buxaari mu ne li ma anzala allahu fii ndax lii ndax buur yàlla moo wàcce ci kaawu jigéen ñi kaawu jigéen ñi këne yaa ayyuhal ndax suñu waroon dana yaa ayyuhal ladina amanu ee eh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ee eh, ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla idaa jaa'akumul mu'minaatu muhaajiraatin famtahinuhun yéen ñi gëm yàlla bu leen dikkalee euh, bon Euh, lii bi nag duñ ci yàgg mooy bon dañuy def comme comme bu ñuy bu ñuy tekki dara ci wàllu tafs ci wàllu siira suuratul mum mu ngi ci archive bi yii ginoon nañ ci guddal lool guddaloon nañ ci wax nañ nan lañ koy imtixaan bi nan lay demee mooy examen bi muy wax nan lay demee ak yooyu waxoon na ñetti wax yi ci am waxu sayyidatu Aisha bu sayyidina Abdullah na Abbas ak beneen wax voilà mooy suñu boroom ne yéen ñi gëm yàlla idaa jaa'akumul mu'minaatu bu leen dikkalee al mu'minaatu way ngëm yu góor yu jigéen yi muhaajiraatin jóge Makka ñëw di gàddaay ci Medina famtahinuhunna na ngeen leen examiner waaw mooy na leen examiner comme que dañoo nekk ci période période nu mu tudd période nit man naa as ndaw man naa jóge Quraysh ngir merloo ndax dafa mer dafa meru jëkkëram wala am na lu mu koy laaj mu bañ tax mu daal di ne man léegi xaaral ni may def daldi li liñ naan mu daal di def fugue mu fugue wu waaw mu daal dem ci jullit ñi ngir chantage ki nga xam ne mooy jëkkër yi suñu boroom nag looloo tax mu ne le bu dee ne way ngëm yàlla yi dañoo jóge Quraysh ndax temps yi nii yi nii mooy euh, jullit ñi dañ doon takk ay jullit ñu góor ñi dañ doon takk ay mushrikoon ay mushrikaat dañ doon takk ay ay ñoo xam ne gëmuñ dara comme waa Quraysh wala ay seen xërëm yi lañ gëm waaye dafa am jigéen ñoo xam ne ci jullit ñi jigéenu jullit ñoo xam ne seeni jëkkër ay yéefar lañu woon temps yi léegi nag suñu boroom nag ñëw di régulariser bi ak indi àtte bu bees te dina ko indi ci biir aaya bi te liir nañ ko sànk loolu moo tax léegi mooy as jigéen boo xam ne ku gëm na man na nekk Makka jëkkëram mu am ak problème ak jëkkëram ndax Umm Kalsum bi am nañu ne ah, Amr ibn al-As ko moo euh, soxnaay Amr ibn al-As la woon waaw kënee moom soxnaay Amr ibn al la woon xam nga temps yi Amr ibn al ci kuffaaru Quraysh ni la bokkoon léegi moom mu jóge fa daal di ñëw kon loolu par exemple lu mel noonu mooy ne l'islam tàqalewul seen diggante ndax ndax lan ndax loolu loolu garaawul woon te loolu gisoon nañ ci ci kaaw euh, euh, Abul As ibn Rabi' ak Sayyidatuna Zeynab bint rasulillah alayhim asalaatu wassalaam gisoon nañ ko voilà Zeynab tuub na bu sayyidatu Zeynab tuub na bu yàgg Abul As nekk ci lim ne ba keroog gis nañ ci xew-xew yi naka la kiiwe te gisoon nañ ko tamit ba ñuy def euh, euh, euh, ba ñuy gis moom nan la gàddaay gisoon nañ ci defaale woon tarjama sayyidatuna sayyidina Abul Aas ibn Rabi' radiyallahu anhu wa ardaa léegi euh, léegi euh, nu mu tuddati moo tax léegi nag euh, mu ne bu jigéen ñi jógee foofu kon loolu garawuloon te du moom kese du ndaw sii kese ndax am na beneen femme boo xamante ne yi jóge woon Quraysh daal di ñëw amoon na beneen femme boo xam ne Umayma bint Bishr la woon la tuddoon muy ndaw suñ naan Umayma bint Bishr newoon ci ki newoon jëkkëram newoon Saabit ibn Shimraax te Saabit ibn Shimraax nii kaafir la woon yéeféer woon bu newoon Quraysh moom ndaw si di Umayma bint Bishr ba ko fa daal di daw dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw léegi amaan na du ñoom ñaar rek mooy kaa yu bari la woon amaan na tamit beneen femme boo xam ne Subay'a la tuddoon bint al-Harith al bint al-Harith moom it bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii dañoo jóge jigéen ñu jógewoon woon Quraysh daldi eh, ñëw fa nga xamante ne nii mooy ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam amoon na ummul xakam bint abi sufiyaan abu sufiyaan même ummul xakam bint abi sufiyaan moom it bokkoon na ci ñooñu léegi nag suñu boroom bi affaire bi phénomène la ndax léegi yoon yi suur na jigéen ñi lañ doon ragal ci jóge di gàddaay ñoomu dong loolu jeex na léegi même bu nee lépp dañ ndax coupeur de route yi waa Gifaar bien sûr heureusement que jegewuñu woon ju yoon boobu lañ ne woon ndax xamee woon nañ leen coupeur coupeur route ñu bari ci ñoom <laughs> ak euh, waa kële ak waa kële euh, mbokku ay na du'aaru tay waa tay voilà ah, ah, doomu xaatimu tayi bi ay maay turam ma mu may mu may rëcc adi seydina adi ibn xaatim voilà moom waa tay coupeur de yu rëy lañu woon waaye mooy ne ah jigéen ñi kon ñii bokk nañ ci ñi nga xam ne boo demee ci téere boroom xam-xam ne ñu leen di ne bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom dañoo euh, dawoon voilà ñoom Ummu Kalsum bint Uqba te jëkkëram moo doon Amr ibn al-As voilà léegi ay frère am Imaara lu ma waxoon Umaara Imaara Imaara pas Umaara Imaara ak al-Walid ibn Uqba di ay ñëw di ko laaj suñu boroom nag wàcc lii yaa ayyuhal ladina amanu e eh, kon yéen ñi gëm yàlla idaa jaakumul mu'minaat bu leen dikkalatee way ngëm yàlla yi muhaajiraatin te seen xaal nekk ñoo xam ne dañoo gàddaay jóge Makka ñëw Medina famtahinuhunna na ngeen leen examiner ngir bañ problème bi ñu wax sànk am mooy ngir naqarloo sa jëkkër voilà nga fugue wala nga ñëw am na loo koy laaj mu bañ nga xaaral di ko di ko digaale di di nga ko digaaleeg man mu jekki rek gisatu la ndeke yaa ngi mu dégg ñu ne yaa ngi Medina suñu boroom nag ne nag pour yooyu yëpp bañ a am te hijra gi waxoon comme la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon innamal innamal a'maalu binniyaat wa innamaa li kulli imri'in maa nawaa fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuli kon fa hijratuhu ila allahi wa rasuli waaye koo xam ne gàddaan leneen a taxit mooy ab mooy xadiis bu siiw boobu bu siiw boobu dëgg-dëgg jëf yi ci yéene yi la nekk amuñu valeur lu dul ci seen intention képp koo xam ne sa gàddaay yow buur ci buur yàlla la ak yeneen taam alayhi salaatu wasalaam yow sa gàddaay mu ngi ci buur yàlla ak buur ak yeneen taam alayhi salaam mais bu dee jigéen koy takk wala leneen mooy bu dee jigéen gi tamit beneen intérêt ko fi indi budul yàlla moom it fa hijratuhu neewuñ ne loolu dafa xaraam noowuñ ne gàddaay dem ngir des raisons économiques waxuñ dafa xaraam de waaye fa hijratuhu ila ma haajara ilayha bu mu ñëwati ci mooy gàddaayam la taxoon mu immigré c'est pour moom moom objectif ba taxoon loolu la ci am léegi bu mu ñëw di rek laa ne nag foo xam ne ña gàddaayoon ngir yàlla dañuy ñëw di di xaar yàlla fay leen moom bu mu fa présenté ndax loolu taxu ko woon a jóg voilà kon mu ne nag comme que yooyu yëpp mu ne kon nag na bu ñu ñëwee Makka ñëw ne dañuy gàddaay ci famtahinuhunna na ngeen leen examiner léegi nañ leen leen di examiner imaam abdullah ibn abbas lii waxoon naa la wax nañ ko yaataloon nañ ko ci tafsir bi waaye dañ ciy ñëwaat lu gàtt seydina abdullah ibn abbas xabrul umma wa tarjumaanil qur'aan radiyallahu anhuma dane ni leen yonent bi alayhi salaatu salaam doon examiner mooy lan da leen doon waatloo ci yàlla ne jigéen gu ñëw mu waatloo la ci yàlla këne yow moo nga waat ci yàlla ne yow génnoo ngir bañ sa jëkkër a tax nga jóge fa waaye tamit génnoo nga wàcc yàlla ne génnoo ndax dangaa dem ba Quraysh Makka sàppi la Medina xew mooy tendance ma daal di dem nga waat ne loolu indiwu la waaye tamit nga waat ne yow yëfi àddina sàkku si àddina indiwu la te defoo ko ngir dafa am góor goo bëgg ci biir jullit ñi wone fii tax nga jógee fële daal di ñëw waaye da nga koo def nga waat ne da koo def ngir sopp yàlla sopp yonentam alayhi salaatu wassalaam léegi nag léegi bu waatee loolu mooy bu waatee ne waaw yii nii yépp dara taxul da koo def ngir yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam ah léegi jeex na mooy loolu la leen doon examiner beneen wax bi waxoon naa la ñetti wax la beneen wax bi ne liñ leen doon examiner mooy da leen doon seedeloo mooy ñu baatu seede yi lañuy tudd bu leer ne kii moom loolu it jëlee nañ ko Seydina Abdullah ibn Abbas mooy ñaari avis yu njëkk yi ci moom lañu ko jële mooy que ne ñoom ñu wax baatu seede yi ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam rasulullah ñu wax lool maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla wa anna muhammadan te sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah ndawam la loolu mooy deuxième bi ne ci loolu lañ leen doon examiner si c'est bon c'est bon léegi ñetteel bi mooy waxu sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha comme ni nga xam ne noonu la newee ci saxiixay bi këne yonent bi alayhi salaatu wa li mu leen doon examiner mooy aaya bi mujje ci suuratul Mumtahana yaa ayyuhal ladina amanu idha jaa ya ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi idha jaakumul mu'min idha jaakal mu'minatu yubay'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabay'uhunna wastaghfir lahunna Allah inna allaha ghafurur rahim mu ne lii la woon te lii mooy yéenee yépp ak yi dàqantewul dàqan mooy wax yépp mën nga leen boole ñaari waxu seydna abdullah ibn abbas yi mën nga leen a dugal ci lii mooy yii nii ku seedewul ne buur yàlla ndax dinañ ñëw ci aaya boobu léegi mooy ne aaya bi dane lan dane yéen ñi gëm yàlla kon famtaxinuhunna ji sayyidatu aisha radiyallahu anha nim ne ci saxiixu imaamul Buxaari ak imaam Muslim na ko noon boroom sunan yi kii imaam at-Tirmidhi daal dina koy solo ak sëriñu imaamul Buxaari di imaamu Ahmad ibn Hanbal fi musnad rahmatullahi ala jamii léegi mooy aaya boobu dana yaa ayyuhal ladina yaa ayyuhan nabiyyu ngir ñu ñëw foofu après kon duñ ñëwaat ci fin bi mooy kon côté famtahinuhunna na nga leen examiner dana yonent bi aleyhi salaatu salaam bu la dikkalee ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla ñu jigéen ñi yu bàyyi naka ñuy jaayanteeg yow mooy na nga jaayanteeg ñoom ci kaw lii jaayante gi lii la te loolu loolu kon mooy xadis bi ñu nekkoon sànq ci kitaabu shurut premier bunt bi xadis boobu xadis bi ci tegu Seydina Urwa moo ko nettali jële ko ci taam-taam sayyidatu Aïsha mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yamtahinuhunna bi hadhihi al-aya ya ayyuha alladhina amanu idha ja'akum mu'minatun muhajiratin famtahinuhunna ba ghafurur rahim waaw ndax suñu boroom dane ko yow yonent bi alayhi salatu wasalaam bu la dikkalatee almu'minaatu way ngëm yàlla yu jigéen yi yu bàyyi naka di jaayanteeg yow mooy bële tamit lool mooy dañu ñëw famtahinuhunna lan nga leen di kii mu ne lii la ala an la yushrikna billahi shay'an mooy ku ñëw dañ leen di seedeloo ne leen da di seede ne këne du ngeen bokkaale billahi shay'an ashirku billah ngay njëkk a màbbal ndax loolu mooy fondement fondement bi ëpp mooy tawxid ndax ku amul tawxid jarul ngay avancer dangaa mënula avancé sax doo dem fenn laa tasilu ila shay doo àgg fenn moo tax ala an laa yushrikna billahi shay'a mooy nga saxal ci sa xol kalimatu laa ilaha la ñu dugg voilà ndax moom mooy moom moom moo englobé lépp kon premier point booy jaayante an la yushrik na yéen jigéen ñi ku ñëw lool nga doo jaa doo bokkaale ak buur yàlla dara dara dara doo bëgg nit topp sa jëkkër ba mu lay moyloo yàlla wala bokk mu bëgg nga jël ko teg ko place yàlla da ngay bañ voilà laa taata kenn du topp nit bay mooy ki la bind innama ta'atu fil ma'ruf innama ta'atu fil ma'ruf dëgg-dëgg toppe ci njekk leen voilà kon du ngeen bokkaale ak yàlla dara wala yasriq na deuxième point du ngeen sàcc sàcc sa jëkkër doo ko def sàcc sa sàcc doo ko def ndax sàcc dafa haram as-saariqu was-saariqatu faqta'u aydiyahuma mu nekk nakaalan lima kasaba mooy ki nga xamante ne sàcckat bu góor bi ak bu jigéen bi dagg leen seen loxo mu nekk mbugal moo xam ne c'est dissuasif ndax li ñu fàggu kon walla yasriq na te lool ci kabaa'ir yi la bokk voilà te du ngeen sàcc deuxième point walla yazni na du ngeen jaaloo bu dee boroom jëkkër la doo tromper sa jëkkër di ami amaawa ki far naan looloo nekk ci temps bi ku ko deful dangaa tardé nii yazniina du ngeen njaaloo waaye it boo amul jëkkëri doo njaaloo ndax am na ñoo xam ne dañu jàpp ne adulte ki njaaloo fenn rek lay mooy adultère rek ka am naa bu ma juumul dafa ne man dafa am ku ma doon wax loolu benn femme bu ma doon wax loolu que ne moom moom nee na affaire bi moom lim jàpp loolu la ma sa jàpp moom këne li mooy adultère koo xam ne moo xam góor gi am jigéen dafa sëy am jëkkëram wala am jabaram ba pare dem di ko séq ak beneen góor di jaaloo wala mu am benn femme fële benn amaak yi am benn benn xawma lan ab ab ab ab génn ku muy génnal voilà même bu dee da koy nëbb wala da koy feeñal moom dama leen dafa foogoon ne moom loolu rekk moo xaraam ma ne ko mukk ku mais ñi nga xam ne ñi mel ni yow yow yow sëyoo yow yow ab kii nga ab célibataire nga célibataire yi bu ñu njaaloowee lool yi dafa xaram loolu kese naa mbir mi du ne adultère kese lañ tere fornication moo tax mbir mi zina tuddul tuddul adultère ah, mooy fornication voilà ndax loolu moo gën a englober que adultère adultère mooy ci koo xam dafa marié di def lool mooy ñoom ñépp a ci yem nga nekk nga nga nga sëy nga nga nekk ku masa marié wala ku masula marié yéen a ci yem wala yas nii na te du ngeen njaaloo troisième point wala yaqtul na awlaadahunna du ñu am seeni doom di leen rey am sa doom dal di koy infanticide déedéet voilà ndax cette gro cette bii moom cette grossesse la jeune ne pa pas je ne le je ne je ne la suwete pa dama rëcc kon nag doom ji kii nga rey ko déedéet te bu ci borom bi xasee def ruux ci biir bi même bu dee da koo ëmb nga kii ko mooy bakkan nga rey voilà bu eggee période bi nga xam ne ci lañuy sànni di la malaaka bi def ruux ci moom bu boobaa yow nit nga éliminé voilà bàkkaaru ku ku éliminer bakkan ngay yor kon wala yaqtulna te duñu rey awlaadahunna seen doom yi wala yatiina ñaata lañ wax wala laa yushrik duñu bokkaale duñu sàcc duñu njaaloo duñu rey seen doom yi wala yatiina te duñ indi bi buur taanin ci njoom bu tëf boo xam ne yaftarinahu ñoo koy créer ñoo koy def waaw bay na bayna aydihinna mu jóge ci seen loxo wa arjulihinna wala ci seeni tànk wala ya'sina mooy lan mooy jigéen goo xam ne day sëy ndekete ah waay paa bii ñu ma may sawaay paa bii nga xam ne mënaluma dara man jeune laa ñu may ma ko mënaluma dara sama baay nag comme diw mi nga xam ne ñoo bokk génération ñoo bokkoon lycée laa bëgg topp ko mu bañ may ma paa wala may ma keneen ku ma bëggul man garaawul comme nga manuma ci dara waaye saa bu ma kiiwee dama koy naan ko damay seeti sama kiiwag yooyu ma demee nag ndekete yoo ma dem ca sama copain boo bële ba ëmb fa nag léegi mu ñëw boole ko ci biir njabootu waa ji waa ji foog ne paa bi foog ne moo jur waa ji moo jur bébé bi ndeke juru ko waaw walla yàttiina du duñ indi bi buhtaanin ci njombuti mooy yu mel noonu boo xam ne ñoo koy def mu jóge ci seen bay na ay di na diggante seen seen loxo yi wa arjuleen naag seen tànk yi walla yansi na beneen point walla yansi naka fii maaruuf te duñu la duñu la moy ci benn njekk boo digle waaw mu ne nag bu ñu defee lii fa bàyyahunna bu ku koor ci point yi fa bàyyahunna ñooñ ngay jaayante wastaghfir lahunna allah nga daal di leen ñaanal njéggal buur yàlla inna allah ndax buur yàlla ghafurun aji jéggalaa koon la rahimun aji yërëmaa koon la kon loolu la sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax ne aaya bii nii mooy li nga xam ne moom la yonent mi alayhi salaatu wa doon jaayante kon bu ne yéen ñi gëm yàlla bu leen dikkalee way ngëm yu jigéen yi ne dañuy gàddaay si ngeen examiner leen ndax buur yàlla mu ne famtaxinuhu na kon gis nañ imtixaan bi nan lay demee examen bi examiner examiner bi nu muy demee léegi nag mu ne allahu a'lamu bi imaanihin waaye nu ngeen leen examiner examiner buur yàlla moom a'lamu mooy ki xam dëgg iimaanihinna ndax loolu ñu nak ñu d'accord ba jaayante si loolu gëm nañ ko dëggam dëgg dëgg dëgg wala déet ndax ñun moom al zawahir lañ ñu jox wallahu yatawalla sarair ñun buur yàlla même yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne li ko suñu boroom xamal ci kumpa xamalu ko keneen mais quand même bu doon àtte doonul woon basé wu ci loolu mukk ci fee yi fee la doon basé fee fee la doon basé ci fee même bu dee indice yépp day wane contraire li li waa ji avoué wala li mu nee defuma ko mais comme que moo ne defuma te amuñu waaw gis nañ kam waxoon ne bu doon ne dinaa teg pen kenn sans preuve kii laa koy teg ndaw sax ndaw sa ne woon moom du moom moom day nier affaire bi mooy ko jëkkëram moom jëkkëram jëkkër ji tuumaal na koo fekk muy njaaloo mais ndaw si moom lan moo tax mu ne mu ne mu ne moom reconnaîtreul xam nga loolu suuratu nuur euh, teg na nan lay demee ndax loolu jëkkër la bu doon keneen la ku dul ab ab étranger ci ak ci ndaw si doo jëkkëram dañ naan la indil quatre preuves boo fi indiwul quatre témoins boo fi indiwul ñooñu ñoo xam ne biñ ko dajewuñu di daldi ne lii lañuy ñun ñooy wax li jëre bu mënul indi ñooñu ñu fëgg ko ay yar ne ndaw si demal te libre yow te innocente mais lii nag bu dee jëkkër wala jabar moo tuumaal jëkkër ji wala jëkkër ji tuumaal jabar ji loolu beneen procédure la mu suuratul nuur loolu taxu ñoo jóg mais pour wax la ndaw soosu noonu dane li tax mu ne avoué wul mu ne moom dane duma gàcceel sama sama waa xabila sama waa kër nag mu mu daldi ne bañ ne du dëgg moo tax yonent ma ne sax est-ce que da ko wut kii ne eh, kon kaay yow yow ci sa biir wax ji lool aveu la déedéet du aveu ndax lool man tuq la li mu wax moom dafa leer mooy ne defuma ko même bu dee ne du ma gàcceel sama waa kër defuma ko xam nga da nga naan eh donc kii avoué na ci biir wax ji du ma gàcceel sama waa kër kon mooy yaa ngi ciy dégg loolu dañ naan na mafhum la te kenn du àtte ci kaw nit di ko teg pen ndax mafhum ndax. li ngay dégg ci wax ji doo de il faut mu leer il faut mu leer mieux vaut li yi wax te ah, loolu dëgg la mieux vaut libérer un criminel que quand même un innocent moo tax innocent bi nit ki ndax baraatul zimma al aslu ci nit ñi mooy baraatul zimma baraatu mag mooy nit ku nekk il est il est blanc comme neige voilà chacun est blanc comme neige léegi nag ku ko tuumaal da war a indi preuve boo indiwul preuve dañ koy bàyyi mu dem amul nag nga tuumaal koo pare ne ko léegi nag yow léegi ñu turne ne ko yow lañ tuumaal léegi demal indi preuve yu waneen defoo ko loolu moom mooy juste suñu biais yooyu nga xam ne moom ngay dégg ci suñu façon dëkk yi nga xam ne dëkki caaxaan la waaye kon léegi ah moo tax suñu boroom ne même lu ñu la mën a jaayanteeg yow nga examiner leen ñu jàll examen bi allahu buur yàlla alamu mooy kii na xam bi imaani hinna ci seenu ngëm yàlla dëgg-dëgg ndax gëm nañ lool wala déet fa in alimtumuhunna léegi nag yéen bu ngeen leen examiner ñun nga gis ne passé nañ exemple d'accord nañu nee nañ seede nañ yooyu fa in na ngeen xam ne kon ñoom mu'minaatin waaye ngëm yàlla la tax ngëm yàlla lool kese la ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ku ko wax mooy buñ ne ngëm fii mu jo mooy ngëm ndax mu'min bu dee dafa wéet moom kese muslim da ciy duggaale voilà bu dee muslim moom kese mu'min ak yooyu di ciy duggaale fii li may wax mooy wommatu dugg ci l'islam loolu kese la amul nañ ko defal test non lui c'est un juif bon o juif bu ne ñëw naan shahadatan la ilaha illa kii boo demul espion la yow sa yoon newu ci sa yoon newu ci mais après yow li ngay wax ci ay soupçon ko ko teg mbir mi képp ku ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muslim la jullit la te amoo droit def ko dara amoo droit di ko soupçonner ndax yow est-ce que dañ laa soupçonner yow yow yaay kan ba habilité wu di jéem a soupçonner nit ñi yow naan waa ji juif la woon après bu nekkee juif nag mais tuub na tuub na qu'est-ce que vous voulez tout le temps ñu topp ci ginnaaw yow est-ce xool nañ sa origine naan euh, bon gars yi ceddo yu ban lañ woon yu bañoon l'islam lañ woon say nañ leen seetaat est-ce que waxoon nañ loolu yow te gisoon nañ xew-xewu kan Seydina Usaama ba kam rayoon ñëw yonent sa sa mer ne ko aqatalta aqataltahu ba'da an qaala laa ilaha illa allah maada bi laa ilaha illa allah inda rabbik Seydina Usaama mooy kam rayoon radiyallahu anhu ca xare ba waa ji di rey ñu bari bu ñëw ba jekku ko waa ji na ashhaduan laa ilaha illallah rek mu ray ko ni kii day waay yow lansaar yi bi ko bi ko songoon ak moom puus moom mu ne kii xaaral kii day fontoo nit ñu de daal di koy rey bi ñuy wax ko yonent bi alei satu salaam mu ne mu ne mu ne mais mujj na ko rëcc yonent bi alei satu salaam topp ko aqataltahu ndax danga koo rey ginnaaw bi nga déggee mu ne laa ilaha illa allah aqataltahu di ko wax ndax danga koo rey ginnaaw bi mu seedee ne amul benn buur bu dul yàlla ne ko ci benn riwaaya ashaqaqta sadrahu hatta ra'ayta ma fii mu ndax yonent ma saa saam mi wax loolu mu ne noo kow da doon naxasaalu quoi dama koo jekku moo tax yonent ma saa saam ne ko est-ce que yow dangaa dagg xar dënn bi ba xool xolam ba xam ne loolu dëgg ci moom ana lan ngay def ak boo demee ci sa borom moo tax moo tax yàlla ya subhaanallah boo gisee monde bi ni jullit ñi di rayantee seen biir waay waay est ce que xam nañu kayfa tafaalu bi laa ilaha illa allah nga rey te moom sa sa kanamu borom lan pour quelle raison ana lan parce que c'était mon ennemi sa ennemi goog fu mu tegu yàlla la waxuma la ñooñ rek ñi ngay rayee innocent ci ñoo xam ne gëmuñu yàlla sax yow ñooñu nga foog ne buur yàlla day bàyyi noonu nga éliminer ay dund yoo xam ne nga foog ne moos bu buur yàlla bëggoon leen a éliminer bëgguñ woon ñu ne fi dina leen bind huwa alladhi xalaqakum fa minkum kaafirun wa minkum mu'minun wa minkum kaafir wuur yàlla nee na maa leen bind am na ci yéen ñoo xam dañ maa gëm am na ñoo xam ne yéeféer nañu buur yàlla bu bëggoon kéeféer jeex ci kaw suuf dina ko dindi bu bëggoon jamono ji kéeféer jeex dina ko dindi te yonent bi aleyhi salaatu salaam bi muy génn àddina mbubbu ko mu ngi ko tayle benn yahuud aha mbubbu ko ngam hadiis maa ngi sax imaamu Buxaari rahmatullah alayhi ko tayle benn yahud benn juif la tayle yéeréem yéeréem benn juif la ko tayle loolu bu tekkiwul relation yu baax yi nga xam ne moom la amoon ak envers religion yooyu nit moo tax doo sectaire euh, loolu xam nga kooku koo xam ne beneen religion la ne ñun moom ci suñu biir jullit ñi ibaadu yi fële seen coin bu ndaw te xat ñu ne fa foog ne ñoom ñoo yor lépp ñi ci des ñépp ay dullal lañu ñu sànku ñu banangale ba buñ leen nuyoo sax léeg-léeg duñ la fay duñ la fay ndax jàpp nañ ne yow mushrik bu bon nga xat xarajte anil milla bu yàgg génn nga ci yoonu l'islam bu yàgg ñeneen ñi jàpp loolu murid bi jàpp ne kële moom ibaadu bi moom sànku na moom bu yàgg ndax day diingat sëñ bi tiijaan bi sànku na moom it ku nekk noonu sectaire sectarisme nga dem ci biir tiijaan yi biir murid yi seen biir ci boppam mu am fa ay sectarisme yu bon waay waay yonent bi alayhi salaatu salaam kayfa tafaalu bi laa ilaha illa laa moo tax ay est-ce que wóor naan waa ji juif la déet laa ilaha illallah la wax jeex na noonu l'islam bi gën a yées ci kaw suuf bu taxawoon seede seede yooyu jeex na jullit la léegi ah non gis ngeen sawaay mii <laughs> yéen xamu ngeen sawaay sawaay de daa nekk ci problème a tax mais ba muy nekk ci ngàngu naayam rek la bañoon loolu yow yooyu yaa koy wax moo suñu boroom ne fa in alimtumuhum mooy bu ñuy ñëwee seede loolu ngeen gis ne seede nañ ko kën a ñoom ay julli la fala tarji'uhunna bu leen leen delloo nag ñoom jigéen ñi ilal kuffaari ci waa Quraysh c'est fini ñoom bokkuñu ci de moo tax am ci riwaay yoo xam ne képp koo xam ne góor gu fa ñëw ñu delloo la yonent ma saa saam delloo comme ne sa Imaamul Buxaari waaye ba jigéen ña ñëwee ah non dafa bañ dafa bañ ndax aaya bi ndax suñu boroom moo ne boo bu ngeen leen examiner ngeen xam ne ñii d'accord nañ ci ay julli lañ fala tarji'uhunna ilal kuffar bu leen leen delloo ci yéefér yi ndax lan laa hunna xillun lahum ndax ñoom jigéen ñii léegi mooy bu ñu jógee fële jeex na mooy l'islam taqale na leen diggante ñoom dagana leen mooy jigéen ñi daganatuñu yéefér yi ñane woon seeni jëkkër daganatu leen wala hum te ñoom yéefér yoo yële yaxilluuna lahum ñoom it daganatuñu jigéen ñii jigéen ñu jullit ñi waa léegi yonent mi alei satu salaam léegi na la def kon gis nañ moo tax falam yarja'uma ilayhim yónniwu leen ndax aaya bi mu ne mu ne ñaari sëru euh, Ummu Kalsum ibn Uqba yooyu Imaara ak al-Walid ibn Uqba falam yafal aballahu moo tax riwaay ma am sàmm mu ne biñ ñëwee laaj ko leen waaye saaf defu ko delloowu leen ne buur yàlla moo bañ loolu uh-huh. waaw uh-huh. buur yàlla moo bañ loolu léegi mu teg ci ne ndax ñoom daganatu la mu ne wa aatuhum waa léegi waa léegi kon wax ji mooy waa bu ñu leen delloowul gars yi ñoom dañuy ñàkk moom mooy jëkkër ya jëkkër comme comme comme buñ jëlee kaawu bi Kalsum ibn Uqba bi ibn Abi Mu'ayt mais jëkkëram moom du julli na mais moom day ñàkk Amr ibn As suñu boroom ne waaye bu leen leen delloo waaye wa aatuhum maa anfaqu ñoom kantaa da leen di laaj ne leen léegi ndaw si moom duñ la ko delloo léegi nag wax leen ñu can gi ngeen defoon ci moom ñaata ngeen ko joxoon comme can ngeen delloo leen ko loolu la wax ndax loolu tamit mooy maalute ndax perte lépp moom ci noonu lu yàlla dogal loolu la mais moo dogal lii te moom mooy ahkamul xaakimiin moo ne kon fa atu wa aatu hum ku fi ñëw nag di réclamer ab jigéen kenn du la ko delloo la nga jot a def ci moom nag ñu daal la koy delloo wa aatu hum ngeen delloo leen maa anfaqu li ñu dépensé woon ci ñoom waaw wala junaaha aleykum léegi nag bu ñu bu ndaw si newee fii ci yéen tas naag jëkkër jële ak loolu amatu ngeen yéen benn problème an na yéen ngeen daal di leen denc mooy comme que mooy liaison boobu yàqu na ndax buur yàllaa ko dindi léegi yéen am ngeen man ngeen leen a denc mooy jullit ñi jigéen ñi jóge Màkka ñëw seen digganteeg seen jëkkër ya la jeex na léegi yéen man ngeen leen a denc amu ngeen benn problème góoru jigéen góoru jullit gu gis am koo ci xemmeem ci jigéen ñooñu dem wax mu d'accord loolu waxoon nañ ko ci kitaabu nikah nan lay demee ahkaamu ziwaaj ñooñu ñu d'accord loolu amul benn problème boo xam ne man nga leen a takk loolu moo tax loolu moo tax ah kii par exemple jigéen ñi ñu la waxoon sànq Umayma bint Bishr mi nga xam ne jëkkëram yéeféer la woon de Saabit ibn moom bi mu ñëwee Medina ba nekk fa Sahl ibn Hunayf moo ko takk mu jural ko ci la amee doom Abdallah voilà moo tax suñu boroom ne bu ñu ñëwee nag nekk fii amu ngeen benn ngànt ci yéen an tankihuhunna ngeen denc leen waaye denc leen lan idha ataytumuhunna ujurahunna ngeen jox leen seen can voilà loolu gisoon nañu bon can charte kii walima yi ak kii can est-ce que ci ponk yi la bokk pour yooyu yëpp gisoon nañ ko voilà mooy ngeen jox leen seen can mu ne wala tumsiku bi isamil kawaafir te yéen jullit ñi ko ci amoon jëkkëru jabaru yéefér bu leen téyeeti ci loolu baleen ñu dem baleen ñu dem mhm. moo tax si Umar ibn al-Khattab keroog mooy bi aaya bi wàccee dafa am ay soxnaam yoo xam ne da leen a wàcc waaw da leen a da leen a fase da leen a fase ay soxnaam yoo xam ne da leen fase moo tax ci riwaaya imaam al bi ci xadiis bu gudd woom ñu doon gis bii parce ñu commencé woon ko sànq début moo tax mu ne fa tallaqa Umar yawma idin imra'atayn waaw fa anzala allahu ya ayyuhal ladina amanu idha ja'atkumul mu'minat muhajiratin hatta balagha bi awasimil kawafir suñu borom bi wàccee li fa tallaqa Umar Seydina Umar daal di fase ñaari jigéen ñoo xam ne ay soxnaam lañu woon kaanata lahu fi shirk mooy moom Seydina Umar jaari soxnaam yooyu ay yéeféer lañu woon fa tazawwaja ihdaahuma kenn ki ci ñoom Muawiya ibn Abi Sufyaan daal di koy takk keneen ki Safwan ibn Umayya daal di koy takk muy ñaari soxnaam yooyu mu daal di e, fase moom Seydina Omar ibn al keroog hmm, la fase ñaari soxnaam yoo xamante ne nii ci shirk lañ ne woon mu daal di leen fase e, kenn ki dañ ne Qariba wala Qura Qariba la tuddoon ibn abi umayya ibn al-mughira kooku la seydina muawiya takk fekk nag jamono ñoom muawiya bi ibn abi sufyan ak safwan ñoom ñépp ay yéeféer lañu woon voilà am na nag ñu ne abu jahm mooy bu dee ibn ishaq ci riwaayam dana abu abu jahm ibn hudayfa moo takk keneen ki wallahu taala alam waaye ci li ci saxiix bi moom wute na ak abu jahm dane safwaan ibn umayya kon mu ne walaa tumsiku te bu leen teebi isamil kawaafiri seen fas ya ngeen fasante woon ñoom seen soxna yoo yële ku ci amoon soxna yu jigéen boo xam ne yéeféer ba baleen mu dem yéen nag bu ngeen fasee seen soxna yooyu wasalu ma anfaqtum léegi laaj leen kuffaaru Quraysh yi ñu jox leen boo leen delloo jigéen ñi ngeen fase ci ñoom ñoom ñu jox leen maa anfaqtum li ngeen dépensé woon ci ñoom can yi ngeen joxoon nañ leen ko delloo wal yasalu ñoom it nañu laaj maa anfaqu bu dee vice versa beneen ab jigéen bu jóge ci ñoom daal ñëw fii ñoom nañ ñëw laaj li nga xam ne moom lañ dépensé woon ci ndaw si waaw mu ne daalikum lii nag ma leen wax xukmullaahi mooy àtte bi yàlla yaxkumu baynakum buur yàlla mooy àtte seen diggante wallaahu te buur yàlla alimun aji xamaakoon la xakimun ko aji xereñ na waaye ko faaru Quraysh mi ngay waxee lii ñoom dañ na dara lañ dul jox jigéen gu ngeen bàyyi dara lañ leen dul jox yéen moom bu ngeen di kii ngeen jox ñu waaye ñu ndax reconnaître li na reconnaître dara joxuñu leen dara tous lañ leen dul jox yéen ñun xamaluñ leen dara reconnaître luñ leen dara jigéen bu fi jóge ci yéen ñëw ci ñun kenn comme Seydina Omar soxnaam yooyu dara lañ ko dul jox duñ ko jox tey canama te liñ defoon ci moom yiñ defoon ñu jox leen ko ñu leen jox dara waaw léegi Ah, léegi nag kon suñu boroom nag ne ngir mu utal kon loolu ko faar yi bañ nañ mooy waa Quraysh moom nee nañ dara lañ léegi nag mu ne wa in faatakum shay'un comme que ñoom bañ nañ wa in faatakum shay'un min azwajikum ila al kuffari fa aaqabtum fa aatu alladhina dhahabat azwajuhum antum bihi mu'minun suñu boroom nag ne kon comme que deme na noonu waa Quraysh bañ nañ ah léegi ah kon ni ngeen def yéen jullit ñi bépp jigéen wa in faatakum shay'un min azwajikum bépp soxna bu jógee ci ci yéen daldi jóge rëcc leen mooy jóge fi dem ci yéeféeru Quraysh ila kuffaar yi fa aqabtum ngeen xare ngeen dem benn xare ngeen amee fa ganiima amee fa butin fa aatul ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu na ngeen xool ñi nga xam ne ñoom ñépp ci jullit ñi la seen jëkkër dem la seeni soxna dem ci yéefe yi ngeen laaj leen ana ñaata lañ joxe woon ci dot ngeen jël ci la ngeen amee ca guerre ba ngeen daldi leen ciy jox wattaqullaha te na ngeen ragal yàlla nag ndax wattaqullaha ngeen ragal buur yàlla alladhi mi nga xam ne antum bihi mu'minun moom ngeen gëm dëgg-dëgg bu dee ne moom ngeen gëm dëgg-dëgg na ko ragal na ragal yàlla ci loolu de waaye imaam az-Zuhri sax da doon wax naan taman xaw ma xaw ma kenn ci jigéen ñi euh, mu dal di jóge ci Euh, jullit ñi daldi daw daldi dem ci yéeféer yi loolu nag bon am na ñuy nettali këne daloon na mooy femme biñ la wax sànk euh, muy doomu Abu Sufyaan am na ñu ne moom da ba après dafa dawaat dem ci yéeféer yi après bu tuubaat loolu euh, loolu wax la joo xamante ne ju ñuy nettali la wax la joo xam ne ju ñuy nettali la xam naa imaam ibn Aiz imaam ibn Aiz bu ma juumul moo ko nettali loolu noonu waaye ak wéram ndax bu dee nettali bi ci càll bi da gis ne bon des na fiihi maqaal am na lees ciy wax kantaa imaam az-Zuhri comme ni ne ci eh, Sahih imaamul Buxaari dane man de xaw ma benn jigéen xamuñu sax benn jigéen boo xam dafa jóge ci jullit ñi daal di dem ci yéeféer yi kon loolu la kon sooru jigéen ñi noonu la mujje kon mooy suñu boroom dane ñiy bokkuñ ci ñi ñuy delloo waaye teewul yonent ma ne sarsam bu dee góor la nag mu delloo la bu dee góor mu daal di lay delloo moo tax boroom xam-xam ni ñenn ñi ne ñoom dugguñu ci woon dugguñu woon ci accords yi ñeneen ñi ne ci lañu woon waaye alxuraan moo ñëw ne ñii nii bokkuñ ndax dañ koo joyal ku jóge ci ñun ñëw ci yéen lool xam nga lool en général góor ñi ko doon def di gàddaay ak yooyu jigéen ñi buñ doon dem seeni jëkkër wala seeni seeni frère ñoo leen doon yóbbaale mais lii jigéen ñi dem ñu ne non ñoom bokkuñu ci woon am ñu ne sii ci lañu woon affaire dañ ko joyal waaye suñu borom moo moom ni dogal lu ne moo dogal ne jigéen ñi bokkuñ ci ndax ñoom dañoo vulnérable te dañoo gën a fragile voilà mu ne kenn dootu leen kenn du leen jox ñi kanta góor ñi nag noonu la continuer ku fa ñëw yeneen ci daal lay saar saam daal di lay jël daal di lay delloo ñi nga xamante ne ñooy waa Quraysh léegi nag kon ci kaw loolu kon jeexal nañ beneen euh, côté bi nga xam ne moo ñu dese ci mbiru jigéen ñi ginnaaw bi ñu gisee ñoom Abu Basir ak ñoom Seydina euh, Abu Jandal ibn Suhayl al-Amiri al-Qurashi al-Amiri radiyallahu anil jami' kon nag ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala dañuy dugg ci njàngatu ci noonu kon jeexal nañu complètement walillahi alhamdu wal minna